rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saamini wal ishriin ba'dal mi'atayn baabu istihbaabi sawmi sittatin min sittati ayyaamin min shawwaal baabu istihbaabi sawmi sittati ayaamin min shawwal walillahi alhamdu wal minna kon ginnaaw biñ jeexalee suñu jotaay bi ñu génn chapitre deux cent vingt-sept tey ñu war a gis chapitre deux cent vingt-huit euh, ñu ngi ci gisoon xadisu mujj muy xadis mille deux cent cinquante-trois mu ne woon wa an ibni abbas radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la in baqitu ila qabilin la asuumanna at-taasi'a rawahu muslim rahmatullah alayhi tey ñu war a gis ba léegi ñu ngi ci dernier virage ci kitaabul fadaa'il tey ba léegi lépp di wax ci wàllu koor euh, naafile yeeg seen gëneel euh, bés yi nga xam ne baax naa woor ak yooyu kon ci suñu jotaay bi ñu génn tëjoon nañ buntu boobu doon wax ci fadlu sawmi yawmi arafa wa ashura wa taasu'a ah, tey nag beneen gëneel ci wàllu koor 228 baabu buntu istihbaabi soppu mi woor sittati ayaamin juróom benn fan min shawwal ci weeru koy waaw vay mooy sa mbir miñ doon wax bi passé ñu la ko doon annoncé ne moom lañ ci war a teg walillahi alhamdu wal minna al imam fi yënduwu fi aaya indiwu fi loolu benn xadis kese la fi indi mooy xadis 1254 an abi ayyuba radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man saama ramadaana thumma atba'ahu sittan min shawwal kaana ka siyaami dahr rawaahu muslimun rahimahullahu ta'ala kon al imaam al haafiz an-Nawawi mu di hadiis bi mu ne an abi ayyuba mu ngi jële ci bàyyi Ayyub radiyallahu anhu saxaaba la woon radiyallahu anhu annahu qaala mu ne ne anna kenn ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na man saama képp koo xamante ne nii daal dinay woor waaw képp nii daal di ngay woor koor mooy weer woowu summa ginnaaw gi bi mu ko wooree ba bare atba'ahu mu toppale ko ah woor sittan juróom benn fan min shawwal ci weeru kori bu loolu amee luy xew kaana nekk na ka siyaami dahri mu jëf day mel ni ko woor jamono bi yépp léegi kon Eh, loolu loolu moom solo Allah mu ne ko muslim al imaamu eh, muslim Abul Husayn rahimahullahu taala léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce moom dong mooy al imaamu muslim kese moo solo xadis bi ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad ibn Muhammad sëriñam ji. jiitoon na daal di koy solo na ko na al imaamu bokk taali Abu Daawud ak at-Tirmidhi ak Ibnu Maaja ashaabu sunan al-arba'a imaam an-Nasaa'i moo ko dugal rahmatullahi ala al-jamii' al imaamu Muslim wa Abul Husayn benn bërëb la ko di kitaabu siyaam baabu istihbaabi sawmi sittati ayyaamin min shawwaal ittibaa'an li ramadaan wala ittibaa'an li ramadaan ittibaa'an li ramadaan mu ne haddathanaa Yahyaa ibnu Ayyuub wa Qutaybatu ibnu Sa'iid wa Ali ibnu Hujr mu jëloon ko ci ñetti sëriñ mu ne haddathanaa nettali nañu Yahyaa ibnu Ayyuub di Yahyaa ibnu Ayyuub Abuu Zakariyaa al-Baghdaadiyyu al-'aabidu az-zaahidu rahimahullahu ta'aalaa génn àddina 234 rahmatullahi alayhi wa Qutaybatu ibnu Sa'iid ak Qutayba di Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani génn àddina la 240 wa Ali ibn Hujr ak ñetteelu sëriñ muy Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil Abul Hasan al-Baghdadi as-Sa'di al-Marwazi rahimahullah génn àddina la 244 mu ne ñoom ñëpp jami'an ñooñu an Ismaïla ñu jële ci Ismaïl di Ismaïl ibn Ja'far ibn Abi Kathir al Abu Ishaq ñi ne no Abu Ibrahim génn àddina la 180 rahmatullah alayhi qaala mu ne sama sëriñ mu jëkk bi di Yahya ibn Ayyub doomu Ayyub bi la wax dane haddathana moom kàddu yooyu la wax mu ne nettale na nga Ismaïl ibn Ja'far moom lañ gis sànq qaala mu ne rahimahullah akhbarani Sa'd ibn Sa'id ibn Qays mu ne xabaare na ma Sa'd ibn Sa'id ibn Qays di Sa'd ibn Sa'id ibn Qays ibn Amr moom yàlla ansaari yu frère la ci sëriñu imam Malik bu siiw bi Yahya ibn Sa'id al-Ansari yi ak beneen frère am tamit am na beneen frère Abdu Rabbihi ñoom ñëpp muy Sa'd ibn Sa'id la Yahya ibn Sa'id ak Abdu Rabbihi ñoom ñëpp nekk doomu ki nga xam ne mooy Sa'id al-Ansari Sa'id ibn Qays moom mii nag eh, ñi nga xam ne ñooy wax ci problème u hadis bi yëpp te dinañ ci ñëw insha allah léegi ci taxrij bi lañ nekk moom ci moom mii la nekk ndax saduqun la borom euh, euh, taqribu tahzib wax ku dëgg la waaye sayyi'ul hifz daa nekk koo xam ne ku ñaaw ak mokkal la waaw ah, ak mokkalam lu ñaaw la loolu mooy dafa baaxul quoi léegi nag moo tax que ah loolu moo tax ñenn ñi ne eh hadis bii nii. Euh, am na mu am wax léegi dañ ko après dañ ñëw ci wax boobu kon euh, mu ne akhbarani Sa'd ibn Sa'id ibn Qays an Umar ibn Thabit ibn al-Harith al-Khazraji mu jël ko ci naan Umar ibn Thabit euh, ibn al-Harith al-Ansari al-Khazraji al-Madani nekkoon saahibu Abu Ayyub al-Ansari moom mii fiqa la nga xamante ne nii sëriñ la woon ci sëriñu imaamu Malik ibn Anas rahmatullahi ala al-jami' ak ta ak nit ak moom maas ci waa Medina foofee an Abi Ayyub moom nag kañ la gën a àddina kañ la génn àddina gisuma ko léegi Sa'd ibn euh, euh, Qays bële tamit moom moom muy génn àddina la cent quarante et hein muy euh, Sa'd ibn Sa'id ibn Qays kon Umar ibn Saabit ibn al-Haaris al-Xazraji an Abi Ayyuub mu jëlee ko ci Abu Ayyuub di Xaalid ibn Zayd ibn Kulayb ibn Sa'laba ibn Abd Awf ah, moom mii mooy eh, al-Xazraji bokkoon ci waa Xazraj eh, Ansaari moom la Yonent bi alayhi salaatu wa salaam daloon këram bi mu ñëwee Medina bi mu gàddaay see këram la Yonent saa saam nekkoon laata ñuy pare eh, ja tabax ja jàkkaam ji ak këru soxnaam yi radiyallahu anhunna këram la daloon muy Seydina. Euh, euh, Abu Ayyub waaye Xaalid ibn Zayd lu tuddoon génn àddina année cinquante yi moo tax borom xam-xam yi dañ ci wuute ñenn ñi ne bon naa cinquante ñi ne cinquante un ñi ne cinquante deux ñi cinquante cinq hmm? euh, nga xam ne Badri yi la woon saxaaba bu màgg màgg bu siiwa siiwa siiw radiyallahu ta'ala anhu annahu haddathahu waaw kene moom moo nettali am Umar ibn Thabit anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man saama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kaana ka siyaami dahr mun di xadis bi xoola al imaamu bala ñu jàll ci problème bi ñenn ñi di wax imaam Abu Isa at-Tirmidhi yu moom mu ngi ko di abwaabu sawmi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu siyaam sittati sittatin ay sittati ayyaami min shawwal ah mu di haddathana Ahmad ibn Mani' ibn Abdirrahman Abu Ja'far al-Baghawi al-Marwazi al-asl al-Baghdadi génn àddina 244 qaala mu ne haddathana Abu Mu'awiya mu ne ki nekk Abu Mu'awiya Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawlahum al-Kufi génn àddina 194 rahimahullah qaala haddathana Sa'd ibn Sa'id hmm? muy Sa'd ibn Sa'id ibn Qays rahimahullahu ta'ala moom lañ gis sànq ci riwaaya imam moom la ba léegi moo nekk ci càllale imam at-Tirmidhi moo indi wax ji an Umar ibn Sa'd ni nañ ko sànq an Abi Ayyub radiyallahu anhu qaala qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man saama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal fa dhalika siyaamu dahr kon mu ngi noonee wallahu ta'ala a'lam léegi nag ñu ñëw pareegul euh, Sa'd ibn Sa'id mi ndéngali borom Taqrib at-Tahdhib imaam al Hajar wax ne moom ku dëggu la waaye ak mokkalam baaxuloo loolu moo tax yenn boroom xam-xam yi daal di wax daal ne hadis bi hadis euh, bi wérul na ah. euh, waaw ñu ne hadis bi wérul na ah parce que lii ko dal nag mooy ñàkk baax ak mokkalam moo tax Sa'd ibn Sa'id ñi nga xam nañ ne xadis bi wérul ñu ne imaam Ahmad dana da wérul waaw Ibn Ma'in jële nañ ci benn riwaaya mu ne moom wérul waaye à vrai dire Ibn Ma'in da ko dëgëral ñu nañ ko gis léegi voilà ci benn moo tax mu am yeneen riwaaya yoo la ne na saalih imaam An-Nasaa'i rahmatullah ne kii dëgërul laysa bil qawi ah. Sa'd ibn Sa'id laysa bil qawi imaam ak Tirmidhi bi mu ëndee rahmatullah alayhi eh, eh, noonu doon na wax ne ci la waxe ne Ah, kanta Sa'd ibn Sa'id wa Sa'd ibn Sa'id hada ah, mi mu ne ah, moom gaa yi wax nañ ci mooma <laughs> waaw waaw wa qad takallama ba'du ahli al-hadith fi Sa'd ibn Sa'id min qibali hifdhihi waaw mu ne lenn ci boroom xam-xamu wax nañ asluf ci Sa'd ibn Sa'id ci côté moo kalama voilà loolu mooy ah ah moo ngi noonu ah loolu kon nag loolu la <laughs> kon loolu la léegi kon am ñu ne kon lii nii yëpp day day tax affaire bi moo tax imaam al-Qurtubi men ba mooy mooy borom kii bi quoi tafsir eh, non pas sëriñu boroom tafsir bi tam def ci al-Mufhim ba muy sara al-Mufhim rahmatullah yi moom mu ne xadiisu Abu Ayyub bi même bu dee ne imaamu Muslim daal na koy solo laysa bi sahih waaye xadiis bii moom même bu dee imaamu Muslim solo na ko xadiis bi wéru <laughs> waaw dafa wa huwa min jumlati al ahadith ad da'ifa al waqi'a fi kitaabi mu ne bokk na ci yenn xadiis yi nga xam ne wéruñu te ñu ngi ci saxiixam moom imaam muslim waaw mel ni lu tax ñu ne ko lu tax mu ne wa dhalika len fi isnaadi Sa'd ibn Sa'id ibn Qays qaala fiihi an-Nasaa'i laysa bil qawi wa ghayruhu yud'ifu kama dhakarahu at-Tirmidhi wa qad infarada bihi Umar an an Umar ibn Thabit waaw waaw <laughs> mu ne leneen lu koy wane mooy moom mii parce que Sa'd ibn Sa'id imaam moom moom mu kiiwul waaw moo fi nekk te imaam an-Nasaa'i nee na dëgërul rahimahullah alayhima te ñeneen ñoo xam dañ koo da'ifal wax nañ la imaam Ahmad am na ñu ne da koo da'ifal am na ne Yahya ibn Ma'in tamit rahmatullahi alayhi jami'a imaam at-Tirmidhi tudd na li mu gis nga li mu wax cinq na leen ci boroom xam-xam yi daal dinañuy wax ci moom côté mokkalam te moom moo ci wéete jële ko ci Umar ibn Saabit mi nga xam ne sëriñ la ci imaamu Maalik waaw te sax Umar ibn Saabit moom même bu dee sëriñ la ci imaam euh, euh, Maalik imaam al-Qurtubi teg ci qaala Abu Umar ibn Abdul Barr mu ne Abu Umar ibn Abdul Barr al-Andalusi an-Namari moom itam dëkkoon Andalusi comme moom ne moo leen jiitu woon rahmatullah alayhima al-Maliki borom euh, at-Tamhid nee na adunnu man yaakaar naa anna Cheikh Umar ibn Saabit kenn sëriñ bii du Umar ibn Saabit mi nga xam ne Sa'd ibn Sa'id ci moom la ko jëlee. lam yakun inda Malik mimman ya'tamidu alayhi nekkul woon ci imam Malik ci ñoo xam ne da doon sukkandiku ci ñoom même bu dee ne sëriñam la woon léegi nag kon gis nga ñii kon boo gisee imam al-Qurtubi moom rahimahullah daa jàpp ne hadith bi wérul léegi est-ce que c'est comme ça dañ naan la loolu lu ñuy seetaat la <laughs> loolu lu ñuy seetaat la laa wax waaw te ku mel ni al Cheikh al Éthiopie rahmatullah alayhi def na ci euh, baxtu ci côté bii nii indi waxu borom xam-xam yi ngir leeral ke ne lii al imam al al al al Qurtubi wax loolu de na dëgg xadis bi xadis bu wér dëgg la waaw moo tax mu ne li ñuy tontoo ñetti ñetti kii nii ñu wax ci ñetti wàll la bi ci njëkk mooy Sa'd ibn Sa'id mi ñuy wax mu ne wa in takallama fiihi haa'ulaa faqad qawwaahu ghayruhum waaw mu ne même dee ñi mu tudd nii wax nañ ci moom waaw wax nañ ci moom ci côté mokkalam mais am na ñeneen ñoo xam ne dañ ko dëgëral mun a qaala ibn Sa'd muy Muhammad ibn Sa'd az-Zuhri borom euh, at-Tabaqaat nee na kaana siqatan qalil al-hadith qalil al-hadith ku dëgër la woon ku néewi hadith la woon mu ne al-Ijli moom nee na ak Ibn Ammar siqa nee nañ kii ku dëgër la al imaam ibn Adi ne moom am na lahu ahadithun salihah taqrubu min al-istiqama am na li nga xamante ne nii mooy ay ay ay ay ay yoo xam ne yu baax la yoo xam ne jege na jug xoj waaw mu ne walaa araate gisuma bi xadiis yi ba'san bi miqdaari ma yarwi yi gisuma ci ay xadiisam problème ci selon moom li mu solo li mu solo bariwul selon li mu solo mais ak xadiisam yi benn problème gisuma ci benn problème ko voilà léegi lii boroom kan moo ko tudd imaam al-Hafiz Tahdhib at-Tahdhib moo ko foofu léegi ak kantaal imam ibnul mulaqin men rahmatullah alayhi <laughs> ibnul mulaqin xam nga sëriñ la woon ci ñoom al imam al hafiz ibn hajar rahmatullah alayhi mu ne kanta amma at-ta'nu fihi min jihati sa'd ibn sa'id mooy hadis bi nag di ko jam ci wàllu sa'id ibn sa'id fa laysa bi jayyid loolu nekkul loo xamante ne nii eh, eh, eh, raawihi mi ko solo fa laysa bi jayyid loolu du lu rafet quoi fa innahu wa in takallama wa in tukallama fii mu ne bu dee même am nañu wax ci moom faqad axraja lahu muslim fi sahihi muhtajjab bihi imaam muslim dafa indi xadis bi soloo ko ci moom di laye Yahya ibn Sa'id kii Sa'd ibn Sa'id parce que bi mooy Yahya ibn Sa'id moom kenn waxulay mbiram suñu imaam Maalik bu mag boobu al-Ansaari mu ne wa wathaqahu Ibn Ma'in imaam Ibn Ma'in mi naan am na ñu naan da ko da ko da da daf ko dayifal mais imaam Ibn Ma'in waa ji wa zakara ibnu Hibbaan fi siqa fi siqaatihi imaam ibnu Hibbaan bu tóoréem boobu ak siqaat daal na ko ciy boole mu ne wa wahima ibnul Jawzi kanta imaam ibnul Jawzi moom dafa def defle bi muy def taxqiiqu téere boobu haythu naqala an ibnu Hibbaan mu ne daa toxal ci imaam ibnu Hibbaan rahimahullah tawhiinahu ne waa ji dëgëru mu ne loolu imaam ibnul Jawzi aw Jawzi moo def def ne ah wa annahu bawre laa yaxilul ihtijaaj bi wérul yellul ñuy e, solo di e, sukkandikoo ci moom mu ne faqad zakarahu fi riqaat loolu moom moo juum waaye ibn Hibbaan déedéet ci tudd na ko ci ñi nga xam ne ñoo ñu dëgër ñi waaw wa qaala mu ne kaana yuxti'u wala e, daroon juum waaye lam yafxush xata'u ak juumam nekkul lu garaaw ak garaaw mu ne loolu moo tax fa lidaalika salaknaahu maslakal udul mu ne loolu moo tax daal dina ñuy euh, sóobu ci ay mbiram kene kii na mooy ñi nga xam ne ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu wóor la ñu ñu ñu ñu jub lañu voilà mu ne wax tajja bihi fii saxiix te imaam Ibn Hibbaan ci boppam saxiixam indi na ay xadiisam di koy dëgërloo waaw mu ne am dëgg la lii imaam Ibn Hibbaan ci Sa'iid ibn Sa'iid fii Sa'd ibn Sa'iid ibn Abi Sa'iid al-Maqburi la ko doon mu ne waaye même chose la wax ci ki nga xamante ne nii ah. Euh, euh, ci ki nga xamante ne mooy waa ji ñu nekk ni muy Sa'd ibn Sa'id léegi benn wàll ngoog kon Sa'd ibn Sa'id këccu xawdula ñenn ñi dañ ko ñàkk wéral am ñu ko wéral léegi geex na waaw léegi te ñi ko wéral bokk na ci imam Muslim rahmatullah alayhi te imam la ci domaine bi en plus Yahya ibn Ma'in quand même imamul jarh wa ta'dil ay ay nga xam ne moom sa waay képp ku mu ne wér nga moom bu yeboo gaa yi ne wér ma <laughs> tellement ni mu diire way sa bu la nee jàllal moom may yow moom yow moom moom am nga moyen <laughs> mu ne al waju saani al cheikh al éthiopie rahmatullahi alayhi mu ne deuxième wàll bi nga xam ne moom la ñuy tontonee te ne mooy ñi ne daa wéete moom bu daa wéete xadiis bi lam yanfarid bihi Sa'd ibn Sa'id Sa'd ibn Sa'id mi ngi ne moom moo ci wéete daal di koy solo loolu loolu defe naa deme na bal taabaahu bal topp na ko indi xadis ni Safwan ibn Sulaym Safwan ibn Sulaym ak kan ibn Aslam waaw ñii nekk ay sëriñu imaamu Malik wa Yahya ibn Sa'id mooy frère am bi Yahya ibn Sa'id wa Abd ibn Sa'id di beneen frère am bi Abd Rabbih ibn Sa'id moo mu ne ña ñu mujj ñu Yahya ibn Sa'id Abd Rabbih ibn Sa'id wa huma axawaahu ñoom ñaar ay frère am lañ faqad axrajahu yii yii yëpp xadiisu ñii ñëw tahawi fi mushkil al-athar imaam at-Tahawi yënd ko ci mushkalul athar téereem boobu min tariq Safwan ibn Sulaym ci yoonu mu jaar ci Safwan mi mu la njëkk a wax léegi indi ko tamit wa Zayd ibn Aslam ak Zayd ibn Aslam wa Yahya ibn Sa'id ak Yahya ibn Sa'id wa Abd Rabbi ibn Sa'id arba'atuhum an Umar ibn Thabit ñoom ñeenti ñëpp ñu jël ko ci Umar ibn Thabit comme ni ko Sa'd ibn Sa'id frère u ñaar na mujj ñu daal di jëlee an Abi Ayyub mu jël ko an Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Sayyidina Abu Ayyub mu jël ko Yonent sallallahu alayhi wasallam léegi kon lii leerul moo tax mu ne faqad qad tabayyana bi hada anna da'wa tafarrud Sa'd bihi batila faqad tabahu min as-siqabi Safwan ibn Sulaym wa Zayd ibn Aslam wa Yahya wa Abd Rabbih ibn Sa'id ibn Sa'id kulluhum an Umar ibn Thabit waaw xam nga ñoom moom nag daa xaw côté euh, dureté boobu da ngay gis euh, imam Shawkani yi Eh, boo demee ba ci kaw façon imam eh, eh, Ibn Taymiyya côté boobu <laughs> rahmatullah alayhi jawe mu ne kon nag mu leer ci lii que ne di woote woo ne moom moo ci wéete loolu moom woote woogal koo xam ne que Saad ibn Sa'id moo ci wéete loolu neen la <laughs> ndax ñii ñu la tuddal nii daal dinañ koy taaba topp indi xadis jële ko ci Umar ibn Thabit mu ne alwaju salis beneen bi nga xam ne ci la ñuy dàqe waxul naan xadis bi wérul waaw mooy anna lil xadisi mais xadis bi am na ay leneen lu koy appuyer yeneen saxaaba yoo xam ne dañu di xadiis yu mel nii waaw parce que même boo ñëwee ci euh, ki nga xamante ne Umar ibn Saabit yooyu am na yeneen saxaaba yoo xam ne mooy bi ko jëlee ci Yahya ibn Sa'id ci ci ci kii nu mu tudd waaw ah, Zayd ibn Xaalid muy Xaalid ibn Zayd bokk di Abu Ayyub même boo waxee ci moom comme l'imam Ibn Abdul Bar dafa mel ne Serigne bi daa mel ni Maalik imam Maalik même bu dee Serigne la bokkul ci ñoom doon euh, sukkandikoo mais xoolal waaye am na saxaaba yoo xam ne indi nañ xadiis bu mel ni xadiisu saxaaba bi. waaw mu ne fa mi naa bokk na ci xadiisu Sawbaan xadiisu Seydina Sawbaan radiyallahu taala anhu mu ne loolu faqad axrajahu Ibnu Maaja fii sunani mu ne al imaam Ibnu Maaja daal dina koy indi ci sunnaam ci sun mooy sun sunanam waaw sunanu Ibnu Maaja léegi moom mu indi xadiisu Seydina Sawbaan mu ne xaddasanaa Hishaam ibnu Ammaar mu ne nettali Hishaam ibnu Ammaar qaala mu ne xaddasanaa nettali nañu <coughs> Baqiya <coughs> Baqiya men <coughs> qaala haddathana sadaqatu ibn xaalid qaala haddathana yahya ibn al-haarith az-zimmaari qaala sami'tu aba asmaa ar-rahabi an thawbaan mawla rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam eh, annahu qaala man saama sittata ayyaamin ba'da al-fitri kaana tamaamu sana waaw mu ne képp koo xamante ne nii eh, eh, daal dinay woor li nga xamante ne nii mooy sittata ayyaam juróom benn fan ba'da al-fitri ginnaaw biñ dogee ba pare mooy bi Ramadan jeexee kooku day nekk ku matal at mi mu ne lii wa hada isnaadun sahih isnaad bu sahih la baqiya bi nag du baqiya benn bi <laughs> nga xam ne moom na gaa wax voilà ma wa sahahahu ibn Khuzaymah imam ibn Khuzaymah wéral na ko ibn Hibban mu ne wa minha bokk na ci hadith Abu Hurayra te lii lépp imam kii ak Tirmidhi tudd na ko sànq moo dañu demul jusqu'au bout ci lim wax parce que imaamu Tirmidhi bi mu ko indee mooy sahaaba yi nga xam dañu def hadith yu mel nii parce bi mu indee hadith bi nga ne wa fil baabi an Jaabir wa Abi Hurayra wa Thawbaan hadith Abi Ayyub hadithun hasanun voilà moom noonu la ko waxee kon gis nañ kon Sawbaan gis nañ hadith sayna Abu Hurayra mu ne loolu akhrajahu al-Bazzaar al-imaam Abu Bakr al-Bazzaar moo ko solo mu ne qaala al-Haythami al-imaam al-haafiz al-haafiz al-Haythami nee na ci Majma'u az-Zawaa'id rawaahu al-Bazzaar mu ne al-imaam al-Bazzaar saroon na hadiis Abu Hurayra wa lahu turuqun am na ay yoon yu bari wa rijaalu ba'dihaa leer yoonu góor yi ñenn ñi nekk ci càllala rijaalu saxiix mooy góor yi nekk ci. sahih bi wa rawahu abu solo nañ ko mu ne wa mina hadith jaabir imam at-tirmidhi wax na la ko léegi ne ñi ko solo ci sahaaba yi mu ne lool akhrajahu ahmad imam ahmad moo ko solo wa abd ibn humayd abd ibn humayd wal bazzar waaye wa fi isnadi umar ibn jabir wa fa nekk tamam dafa da'if kon nag day leer moo tax mu ne lii nag mu leer te ne ci hadith yi ñu tudd nii kene képp ku ne hadith bi daa am problème yow sa wax la koy delloo waaw ni premièrement Sa'd ibn Sa'id mi ngi ko jële ci Umar ibn Sabit même bu dee ñenn ñi wax nañ ci moom am nañu ko dëgëral comme ni ñu rombe te tamit moom wéetu ci buñ ne waaw léegi nañ jàpp ne dafa wéré bi mais moom rek da koo jëlewul ci moom kese parce que ñoom Yahya ki euh, euh, Yahya ibn Sa'id frère am bi Safwan ibn Sulaym Zayd ibn Aslam Abdu Rabbih beneen frère am bi ñoom ñëpp jële nañ ko ci euh, même sëriñ bi waaw muy Umar ibn Saabit kon loolu dàqu na voilà kon loolu waaye beneen mbir muy shawaahid yi yeneen saxaaba yoo xam ne solo nañu mel ni surtout xadiisu Sawbaan bi abu sayna abu Hurayra nekk yoo xam ne yu wér lañ loo xam ne amul benn sikki sàkk loolu la imaam Muslim xam na loolu lépp yow mooy moo tax mu indi xadiis bi nii di ci e, nekk koo xam ne da ciy sukkandiku wallahu taala alam al imaam Abdul Bar al-Andalusi rahimahullahu ta'ala eh, doon na wax tamit eh, am na tamit lu wëm di nii ne waaw bi mu ne day mel ni nag eh, imaamu Maalik kii dëgërul woon ci moom lam yakun indahu mimman yu'tamadu alayhi waaye waqad taraka Maalik al-ihtijaaj bi ba'di maa rawaahu an ba'di shuyuukhihi waaw in lam yafiq bi hifzihi bi ba'di maa rawaahu waaw waaw mu ne wa qad yumkin an yakuna jahila al hadith ah, parce que dinañ gis ci biir masala yi après que imaamu Malik moom gisul woon loolu waaye loolu euh, laysa bi dëgër kon daal ci gàttal lool gis nañ côté taxrij bi kon jàngat bi njëkk yi insha allah que hadith bi amul benn poussière de bu ci nekk ne waxu yonent bi sallallahu alayhi la loolu wallahu taala alam benn problème daal du ci am kon loolu lu leer la léegi nag mu des deuxième jàngat ci suñu xadis yi muy lëkkale bi xadis bi am ak suñu bunt bi ñu nekk mooy leer na mooy bunt bi wax sopp guñ sopp woor ñetti juróom benn fan ci wooru kori ginnaaw ramadan loolu leer na moom la xadis bi da wax ne loolu boo ko defee yow da am yoolu koo xamante ne nii dafa woor at mi te loolu nu muy demee parce que woor bi weeru koor trente jours la te loolu ñëw na leeral ko comme ni ko imaamu Nawawi ci sunanu al imaamu an-Nasa'i yeneen saa sam di leeral affaire boobu kene mooy weeru koor gi euh, même bu vingt neuf bu dee vingt neuf jours la yem borom bi da lay jox ku yoolu ku woor trente jours weer bu mag trente jours wal xasanatu bi ashari amsaaliha jëf yi day nekk loo xam ne ci day koy fulandi ak fukk benn lu mu gën a tuuti tuuti wallahu yudaa'ifu liman yashaa yudaa'ifu li yudaa'ifu liman yashaa borom bi nag mooy ci nga xam ne moom mooy fu la niir ku ko soxla léegi bu ñu nee trente jours six jours yi ngay woor après muy six deux jours bu nekk fois dix muy six fois dix muy soixante te at mi trois cent soixante jours la nga am yoolu ko woor at mi waaw loolu la al imaamu al Qurtubi nag rahmatullah alayhi am na lu doon wax eh, yi nga xam nañ ne waaw mais attends mais man ma ñun ñu foogoon ne li nga xamante ne nii mooy eh, farata bu ëpp doole te loolu ñu xam la naafila weeru koor nan la weeru koor di nekke benn bés bu nekk dix fois dix euh, euh, juróom benn fan yi nga xam ne ñoom sunna la tamit nekk fois dix alors que en général farata moom moo gën a ëpp doole moo ëpp yool que li nga xamante ne euh, mooy li nga xamante ne mooy naafila quoi <laughs> waaw waaw mu ne léegi nag bu jéem tontu ci affaire boobu iskaal boobu nga xam ne <laughs> loolu la ko wax waaw mu ne euh, li ñuy wax mooy ala taslimi ma zukir bu dee euh, daal dinañuy euh, bon nangu li nga xam ne mooy iskaal bii nii ah na anna sawabul fard akthar que ne yoolu farata mu ëpp te lool dëgg la an naqula la ñuy wax mooy inna siyaama thalathati ayyam min kulli shahrin innama saara bi manzilati siyaami sanatin bi tane mu ne woor ñetti fan yu nekk comme ni ñu ñëwee ci yeneen xadiis yi te ñu ngi koy gis voilà bu euh, ñu dinañ ko gis mooy woor ngëneelu woor ñetti fan ci weer wu nekk bunt bii di ñëw bi ci tegu moo ciy tegu loolu euh, dafa nekk ci place ki nga xamante ne ku woor at mi waaye ngir euh, fu la diggu la yàllay defal waaw léegi ndax al asharatu bi al hasanatu bi ashri amsaaliha ko niñ ko waxe woon kon loolu mooy trente trente weer wu nekk euh, trois jours muy nga def trente ah trois jours égal trente ak weeru koor gi waaw mu mel ni kon woor nga lool leer na waaw léegi nag mooy amma sawm ramadan ma sitta kanta weeru bii nii hadis bi ñu nekk ramadan tekki siis yi mu ne loolu day nekk day loolu day wér mu nekk bi manzilati sanatin bushirat bi sawmi ayyaama koo xam ne mooy bésu fat euh, at moom yépp daa nekk koo xam daf cee woor thumma du'ifat kullu yawmin min ay min al ayyaami min ayyaami sana bi ashra après ñu multiplier daal di fulandi bés bu nekk ci fukk yoo xamante ne moom la jëf comme li mu wax léegi loom niñ ko waxe woon léegi te xadiisu imaamu Nasaa'i bi bi doon rahmatullah alayhi imaam imaam an-Nawawi doon wax ne leeral na ko que ne euh, at bi mu ne at mi trois cent soixante jours la waaw mu ne nag loolu nag sauf que bu dee yu ramadaan yi trente yooyu du yem ci dix rek fa in duribat salaatu mi awa sittina fi ashra euh, yooyu mooy euh, buñ ko jëlee multiplier trois cent soixante ci dix yu nekk saara day mujj nekk salaasatu alaaf wa sitta mi am léegi kon mooy day nekk yow trois cent soixante kon trois mille lay nekk six voilà mu ne dañoo jëm nag way nama sirna ila hada ta'wil lil hadith as-sahih mutaqaddim fi tafdil al-fard ala ghayrihi wa lima ulima min ash-shar' anna ajra thawabi ala al-amali ala al-qurab mahdudun bi ashr wa amma aktharuhu fa laysa bi mahdud li qawlihi ta'ala wallahu yudha'ifu liman yasha voilà mu ne boo gisee nag ñu doxale nii ci fii daal di interpréter mbiri nii mooy hadith bi nga xam ne leer na bu wér bi di wane ne mooy eh, ngënale farata ndax suñu borom a ko wax hadithul qudsi boobu bu Abu Hurayra bi mu ne leen saa salaam nee na eh, eh, borom bi nee na eh, li gën a sopp maa taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu ilayhi amul benn jaam boo xam ne fexe na di ma jege jege ni ci loo lu dul ci li nga xam ne lu gën li nga xam ne moom laa ko farataal xam nañ ne faratay mopp doole foofu voilà léegi nag mu ne affaire bi boo gisee nag def lii kon loolu la waaw te gis nañ ne xam nañ ne. li ñu wane a fulandi ci lu baax li ci gën a néew mooy ashar fukk lay doon li ci ëpp nag lool kenn xamu ko ndax boroom moo ne wallaahu ginnaaw bi muy tudd ci suuratul baqara boobu di wane li nga xamante ne noonu lay fulandi mbir yi moom boroom bi tabaaraka wa mu daal di koy jeexale nag wallaahu kantaan te boroom bi tabaaraka wa moom nag yudaa'ifu mooy ki nga xam ne mooy fulandil nag li may yashaa'u képp koo xam ne ku ko soob ba yàlla moo lay fulandir voilà loolu kon lu am am solo la la nekk doon wax noonu moo al imaamu al xaafizu al imaam al kii nu tudd al qurtu al qurtubi voilà waaw alladina yunfiquna amwaalahum hmm? noo du foofu mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaa'ifu liman yashaa'u wallahu waasi'un alim voilà ay boobu lay wax deux cent soixante et un waaw kay misaalam ñi nga xam ne ñooy dépenser alal ci yoonu yàlla day misaale benn pepp boo xam ne moom la baykat bi saxal bañ ko saxalee mu daal di jur daal di sax euh, daal di am ay gub waaw juróom-ñaari gub yoo xamante ne gub bu nekk am na euh, téeméeri ay pepp yoo xam ne te benn pepp kese la saxaloon mu ne nag borom bi yudaa'ifu liman yasha wallahu te borom bi mooy fulandil ku ko soob mooy waasi'un aji yaatu gi alim aji xamaa koon bi kon loolu lu amaam solo la kon mooy loolu de toute façon <laughs> al imam al imam doon wax la léegi nag ñu ñëw nag ci masala bi waa léegi mooy ginnaaw kon gis nañ lëkkaale bi gëneel yi li tax loolu ak bunt bi léegi nag mu def ci yeneen masala ginnaaw bii nga xam ne imam al moo ko léegi al al imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi léegi li ñu waxal mooy léegi lan mooy àttee kon ñetti woor juróom benn fan yi ginnaaw Ramadan parce que euh, ba ñu gisee ci hadith bi am ñoo xam dañ naan hadith bi wérul <laughs> wala nangam nangam est-ce kon loolu du indi du am problème ci nan la ñuy jàppee euh, ñetti juróom benn fan yooyu al imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi bi mu indee xadis bi bam ne wa fil baabi an Jaabir wa abi ayu wa abi Hurayra wa Sawbaan xadis abi ayu xadis hasan sahih mu ne waqad istahabba kon mas'ala baago mu ne sopp na qawmun ay nit ci boroom xam-xam yi siyaama sittati ayyaamin min Shawwaal bi haadha al-xadis keni woor juróom-benn fan ginnaaw ci weeru kori ci ndax xadis bi mu ne qaala Ibnul Mubaarak al-imaam Ibnul Mubaarak Euh, taalibe la woon ci Imaam Maalik contemporain la woon huwa hasan mu ne loolu lu baax la lu rafet la ko woor juróom benn fan ko koor gi loolu lu rafet la huwa mislu siyaami salaasati ayyaamin min kulli shahr misaalum loolu misaalum ku woor ñetti fan ci weer wu nekk mooy da am yoolu ku woor sa dund gi yëpp loolu la mu ne qaala Ibnul Mubaarak mu ne al imaam Ibnul Mubaarak ba léegi Abdallah al-Marwazi rahimahullah inna waadih hmm? rahmatullahi alayhi nee na wa yurwa fi ba'd al hadith te soloo nañ ci lenn ci hadith bi wa yulhaqu hadha as-siyam bi ramadan kene dañ koy mooy da ngay woor ramadan boole ko ci mu ne waxtaar ibn al mubarak an takuna sittatu ayamin fi shawwal shahr fii awwal shahr mu ne imam ibn al mubarak nag dafa tànn ne juróom benn fan yooyu nag boo koy woor ci weeru kori ginnaaw koor gi na nga ko def ci njàlbeenu weer wi moom loolu la tànn waaw mu ne waqad ruwiya kon euh, euh, euh, solo nañ ba léegi an ibnul Mubaarak ci ibnul Mubaarak mi ñu lay wax ba léegi sànq bale borom kitaabu zu annahu qaala kaana nee na in saama sittata ayyaamin min shawwal mutafarriqan fa huwa jaa'iz waaye bu ko tasee juróom benn fan yooyu ci biir weeru koor kor koor gi loolu it lu mën a nekk la mu ne waqad rawaa Abdul Aziz ibn Muhammad mu ne Abdul Aziz ibn Muhammad daal dinay solo ah mooy ad-Darawardi an Safwan ibn Sulaym gisoon nañ ko sànq wa Sa'd wa Sa'd ibn Sa'id hadha mooy gis nga imam at-Tirmidhi lii ci boppam wane nañu këri mooy Sa'd ibn Sa'id wéetuwu ci mu ngi nii di wax na Safwan ibn Sulaym loolu gis nañ baxte bi léegi bi ci al imam al-Cheikh al kon mu lool loolu nañ ko hadha al-hadith an Umar ibn Thabit an Abi Ayyub ñu jëlug Sayyidina Abu Ayyub radiyallahu ta'ala anhu hadha bi mu ne wa rawa Shu'ba an Warqa ibn Umar an Sa'd ibn Sa'id hadha al-hadith mu ne euh, Shu'ba tamit soloo na kon liñ soxla woon mooy côté kon wax nañu côté ñi nga xam ne lenn ci boroom xam-xam yi sopp nañu ñu woor li nga xamante ne nii mooy juróom benn fan yooyu ginnaaw koor gi gis na moom waxu Ibnu Mubaarak la gën a léegi léegi kantaal imaam al-Haafidu an-Nawawi rahimahullah kantaa moom bi muy saral yi ci al-Minhaaj mu ne xadis bi fiihi dilaalatun wala dalaalatun sariixa li madhabi Shaafi'i wa Ahmad wa Daawuud wa muwaafiqiihim fi istihbaabi sawmi haadihi sitta wa qaala Maalik wa Abuu Haniifa yukrahu dhaalika waaw qaala Maalik fil Muwatta maa ra'aytu ahadan min ahli al-'ilmi yasuumuhaa qaalu fa yukra li allaa yudanna waaju wujubuhu wa dalilu Shaafi'i wa muwaafiqihi haadha al-hadiith as-sahiih as-sariih wa idhaa thabatat as-sunna laa tutrak li tarki ba'd an-naas aw aktharihim aw kullihim lahaa wa qawluhum qad yudannu wujubuhaa yantaqidu bi sawmi Arafa wa Aashuuraa wa ghayrihimaa min as-sawmi al-manduub qaala ashaabunaa wal afdalu an tusaama as-sittatu mutawaaliya aqiba yawm al-fitr fa in farraqaha wa akhkharaha an awaa'ili shawwal ila awaakhirihi hasalat fadilatu al-mutaaba'a li'annahu yasduqu annahu atba'ahu sittan min shawwal qaala al-'ulamaa wa innamaa kaana dhaalika ka siyaami ad-dahri li'anna al-hasanata bi'ashri amthaalihaa fa ramadaan bi'ashrati ashhur wa sittatu wa sana wa sitta bi shahrayn wa qad jaa'a haadhaa fi hadiithin marfuu' fi kitaab an-nasaa'i rahmatullah alayhi imaamul hafiz an-Nawawi borom téere bi Riyaad bi loolu la wax ci bi muy sara li al Minhaaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne hadith bi tegtal la bu leer nañ ne ci li nga xam ne moom la wéy moom la dem mooy mazhabu imam ash-Shafi'i mi seen sëriñ ak imam Ahmad taalibin bi wa Daawud ak Daawud ibn Ali az-Zahiri wa muwaafiqiim ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom fi istihbaab bi ne hadith bi daa tax dañoo sopp nit ki bu wooree juróom euh, Ramadan mu teg ci li nga xam ne juróom benn fan mu ne Kantaa lii mooy li dëgër te lii la mu ne wa qaala Maalik Kantaa imam Abu euh, imam Maalik ibn Anas muy ngi euh, sëriñu ngiru Maliki wa Abu Hanifa ak imam Abu Hanifa sëriñu Hanafiya yi laa ñoom ñu ne dañ koo sib yób raw zalika léegi mu ne imam Malik sax boo demee ci Muwatta lii la wax dane ma ra'aytu ahadan min ahli al-ilmi yasumaha mu ne man gisuma kenn fii ci Medina <laughs> ci borom borom xam-xam yi ñu koy woor juróom benn fan yooyee kon nag ñu ne kon loolu dañ koo sib quoi ndax dañu lu tax li Allah yuzanno ngir ñu bañ mooy ñi nga xam ne xamuñu gis kuy woor juróom benn fan yooyu boroom xam-xam yi di ko def léegi ñoom ñu jàpp ne loolu dafa war